waaw yow njiit bi bàyyil di chargé ay mission di fal ñoo xamante ne nii dañ la ko laggal topp rek da la ko laaj waaye falma falma falma falma falma falma falma yi boo leen falee déception yi tàmbali parce que kooku day wane ne am na xafdu nafsam am na cëru bakkanam bu nekk ci li nga xamante ne nii moom lay laaj te loolu cëru bakkan waru cee am wàll waaw mooy mbir la moo xam ne da cee war a taxaw ni nga xam ne noo nee la ko boroom bi gërëme ngir mu doxal fattal taxawal xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam loo xamante ne moo leen koy taxaw léegi nag moom mu am ci yenn xër yi loolu doy na soupçon waaw loolu doy na soupçon que ne waa ji ah yàlla daal moo xam waaye yonent bi alayhi salaatu salaam lii nañu jàngal kon nag nañu moytu waaw ñun du ñu chargé ku mel noonu de lu dul nga gis ne dafa ràññeeku ci moom. wala daa nekk loo xam ne darura mooy moom kese ko fi man waaw te xam nga ci moom ak kóolute sauf que waa ji daa ñëw laaj bi boobaa mooy li imaam Ibnul Qayyim waxoon rahimahullah le fait que nag laaj na rek doo ne ah comme que laaj na yow kenn du la fal déedéet bu boobaa man nga ko jox parce que dafa ràngoog yeneen yi nga xam ne ñooy suul façon laaj bi mu laaj waaw te amaana man naa laaj foog ne bon bu laajul amaana nga jox ko keneen te moom xam ne ne ñeneen ñi compétent wuñ fekk xam nga loolu voilà nga daal di mu laaj di nga daal di koy fal comme li axaa suda radiyallahu taala anhu wa ardaahu yenente bàyyi saa saam jëflante woon ak moom ndax jiite dafa nekk responsabilité comme niñ ko fi yàggee gis mooy al imam al baydawi al qadi al shafi'i rahimahullah mu ne comme li imam al hafiz al hajar daal di tudd mu al imam al baydawi de nee fala yanbaghi li aaqilin an yafraha bi laddatin ya'qubuha hasanat <laughs> mu ne dafa jaaduwul ci ku am xel muy bëggee ci ci ci ci ci ci boo xam ne bànneex boo xam ne lay ñëw ca gannaaw ay rëccu lay doon boo mayoon xanaa yonent may saab saab waxul ne innakum satahrusuuna ala al imaara ñu gisoon ci buntu bële muy buntu bi nga xam ne mooy quatre-vingt quatre-vingt-un ne yonent may saab saab nee na innakum sa ala al imaara waat naa ne yéen di ngeen ne dëgg-dëgg yéen di ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di xër ci jiite waaye wa satakunu nadama yawmal qiyaama dina nekk li nga xamante ne mooy ëgg rëccu bésub taxawaay ba kon kay loo xamante ne nii rëccu lay doon après kenn ku am xel warul ci ku am xel muy muy muy bëgg bëgg bu yàlla taxul ci bànneex boo xamante ne mooy lay ñëw ca gannaaw bànneex ba après mooy ëgg rëccu lay doon ci moom waaw ay tabi'at kese la ciy am na ko ci topp fii ci kaw suuf bu dee ne réew la mu jaare yoon dinañ ko auditer bu fi jógee nguur ga ñëwaat balaa dara def dara daa war a ñi fi jaarul yépp est-ce yi ñu leen joxoon ak lañ leen doxoon mission yi leen joxoon doxal nañ ko nam ware waaw ku ci doxal na mu ware ñu wax ko devant tout le monde nag félicité ko bul ne boo waa ji suñu opposant la woon kon nag nga nëpp nëppal affaire bi déedéet dafa war a am ay ñoo xam ne ndax nit borom bi loolu la def fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara waaw képp koo xam ne def na loo xamante ne nii lu toll ni euh, euh, euh, lu toll ni zarra ci lu baax dina ko gis waaye képp koo xamante ni dafa def lu toll ni zarra ci lu yées dina ko gis bu boobaa yow baax na yéen ñi ñëw ngeen def audit DG diw DG de la Sonacos waaw wala DGD de Sococim ak nangam ak nangam usine des eaux ak wala lu leen neex ngeen def bi ngeen defee ngeen gis ne moom tout est réglé waaw tout est entré dans l'ordre li ñu ko yore woon c'est une gestion saine irréprochable yéen ñoo xamante ne ay experts yoo xamante ne dañoo nekk ñu indépendant du yow njiit bi yaanaan ko defal lii ak defal lii waxal lii lii di ko xolloo fu muy xool fu mu foo bëgg mu xool waaye di ko ñàkk xolloo fi nga xamante ne nii moom nga ko ñàkk xolloo déedéet day day am indépendance am di travailler tax xam ne kenn képp mooy dëgg dëgg ke muy rendre compte mooy boroomam dina leen rendre compte yéen ñi ci def mais nag in lam takun tara fa innahu yarak bu dee ne nekkoo di ko gis moom mu ngi lay gis sa borom te mu lay saytu te moom mooy ar-raqibu aleykum voilà kon nag kenn génnul ci saytoom waaw kon nag nga xam loolee waaw moom wa huwa ma'akum aynama kuntum fu ngeen man di nekk génnu ngeen ci surveillance génnu ngeen ci xam-xamam te mu ngi leen di mu ngi leen di yëddu borom bi mu ngi leen di gis dara nëbbuwul waaw kooku bu ñëwee doxal ngeen def audit ñooñu def audit bi gis ne kii doxal na na ngeen ko yëgle ci télévision yeeg rajo yi yëpp mu siiw bul ne opposant la woon bokkoon na d'ailleurs ñi nga xam ne bëgguñu woon ñu falu nangam ak nangam kon nag dañ koy koñe amoo droit loolu yow xanaa mbaax taxu laa jóg waa ji waxuma la félicité ko kese wax ne sawaay moom moom moom moom cent pour cent waaw gestion irréprochable def ko ci ñëpp di ko gis waaw ba pare waxuma la loolu yow kooku mën nga koo jël daal di koy confirmer fa mu ne woon bul ne sama opposant la woon rek ay wanaa ko fi jële déedéet comme que noonu la liggéey nga confirmer ko yow bu dee ña nga xam ne ñoo fi nekkoon ñoom la nekkaloon am ñuy dëngal moom mu jubal lan ngay xalaat yow mi nga xam ne ne da ngaa bëgg a jubal est ce que xal la nga jële fi ku mel noonu déedéet du xel waaw kay ku mel noonu moom kooku léegi mooy kooku loolu lay am ndax dañoo def lu baax ku def lu baax mérité lu baax waaw daal di koy féliciter ci ala ru'usil alamin ndax ku jëf lu baax gis lu baax léegi nag ki nga xam ne beneen côté bi la ay tojaange la fi def gest ab gestion nébuleuse la fi def ay trous financiers yu bari am moom daal gis nga ni mu yore woon mbir mu népotisme la ko yore woon moom daal ay mbokkam kese la fal Sonacos wala fi nga xam ne mooy Sonatel wala nangam Orange ak nangam nangam DG de nangam ak nangam la ilaha illa allah saway moom daal dafa jëloon affaire yi daal sénégalais des pêches xaw ma lan ak lan lépp ay mbokkam la fa teg ñenn ñi amul diplôme ñenn ñi duñu xëy si ñenn ñi sax dañoo xamul foofu mais nañuy fayeeku képp wala éducation nationale ñu gis ne sa waay ñuy ko entouré woon ñépp affaire u yaama neex la ñoo bokk ak seeni xarit waaw ñu def audit loolu lépp leer kooku moom gars yi naan néem am siem xaw ma <laughs> bu dee yéen ñi jàng anglais ngeen jéggal <laughs> xam naa gaa gaa yaa ngay crise <laughs> gaa yaa ngay crise di wan bi ndax lii ma ko waxee xam naa ne moom néem am seet xaw ma lan saway seetal leen ma loolu yéen English yéen ñi nga xam ne mbokki Shakespeare ak ñi nga xamante ne ñoo dégg anglais yu leer naññ man moom tous wax dëgg yàlla moom bokk na ci langue yi ma gën a yi ma gën a moom ni nga xamante ne mooy al inglisiya léegi léegi mooy loolu ñun l'islam moo ñu xamal ne ñooñu il faut ñu weer leen waaw moo tax ki nga xam ne ab ab ab ab ab ab njaalookat la bu jigéen ak bu góor bi na ko def. na ngeen leen dóor fan ci aruq déedéet waaw wal yashhad la borom bi wax te se waaye yow na seede na fekke adabuhuma ta'ifatun minal mu'minin te na fekke mbugal gi nga leen di teg li nga xam ne moom la yàlla wax ngeen teg leen ko am mbooloo ci way ngëm yàlla yi waaw na ko fekke de bu kenn nekk fii sa waaye di ko kumtoo ci ay ruqam noonu loolu nag ñun loolu mooy suñu neem en chey xaw ma neem naa ko bàyyee <laughs> di waxati sax fay loo may reedaane nii <laughs> yow dag maa tane mais man tane ma man gëm naa ne yaa ma tane parce que man moom wax dëgg wax dëgg yàlla man moom <laughs> en moom tane ma ci moom boo commencé boo commencé sixième sax yow raw nga ma te defa koo fen <laughs> waaw loolu moom lu dara lu lu yema lu garaawa ngoo kon loolu mooy bi nga xam ne moo am léegi ñooñu da ngay bind seen tur wax xamale que bokk na ci tanzir yi yi nga xam ne dañ leen koo war a teg te daa leer na ci alxuraan lañ ko jële mooy nga wane leen en public ne diw ak diw mii monsieur le DG sàngam moo luubal lii milliards yaa ngi nii ay trou la mu nii waaw ay experts indépendants ñoo def affaire mu ngi nii waaw waaw kii dodit yaa ngi nii lii wag lii laaj nañ ko woo équipe ba mag lépp manu la fexe ba justifier ko waaw ñu weer ko ba képp xam ne képp koo xam ne dese nga dara ci ngor di nga ne ah lii nag ñaaw na mais les doomi jamono ji seen yoon dawu ci loolu moom jaral na leen a toje ba du leen leexe jaral na leen toje lu mu leen neexe bu dee lool kese bu amul yeneen i daan seen yoon naw ci mais ñu ne ko nag tuur yooyu da koy fay waaw te juge bi bu boobaa man na ne deux pour cent wala vingt pour cent ci li nga luumal lu tolloon da koy dañ la koy teg daan lool ta'zir lool ànd ak diine l'islam ànd nag loolu mooy ta'zir wala mu ne cinq pour cent wala quinze pour cent mooy loo xam ne mooy xool ne c'est dissuasif mu daal di koy ñi nga xamante ne nii ngir mu nekk nakaaleen li na ne ak tabar mu nekk loo xamante ne day day dissuasif daal di euh, këccif euh, këccaat këru képp koo xam ne kër alal tax na buñ la jiitlooyee dara nga luubal ko dina tax bu boobaa nga yépp xam ne ah bés bu ma fi luubalee bu ma fi jógee lu ñaaw lii ay way way wu ñaaw yu may am ëllëg ak tamit ah lépp lu ma dajale dajale gaay bu ñu ma rëqee keroog laay jàpp ne masuma am dara loolu mu xam ko loolu mu xam ko loolu dina tax dina tax xërub ñenn ñi ak bulimi gi nga xam ne moom lañu ñu bulimi moom la ñu am ak fuqale gi nga xam ne moom lañ fuqale bënnali ko ci wàllu alal du ñu moomu dinañ ko arrêté kon nag mu ngi noonee waaw loolu lu ama am solo la waaw laa foog bara <laughs> te gis nga xër boobu dafa nekk lu yées moo tax al-Muhallab rahimahullah mu ne al-hirsu ala al-wilaya huwa sababu fi iqtitaal an-nas hatta sufikat sufikat ad-dima wastubihat al-amwal wal-furuj wa 'azama al-fasad fi al-ard bidhalik waaw wa wajhu an-nadami annahu qad yuqtal aw yu'zal aw yamut فيندم على الدخول فيها لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبها وقد فاته ما حرص عليه بمفارقتها الله الإمام المهلب رحمه الله kama zakarahu al-Hafiz al-imam al-Hafiz ibn Hajar bi muy sarah hadith bi ci fi nga xam ne mooy kitaabul ahkaam baabu maa yukrahu min al-hirsi ala al-imaara mu ne al-Muhallab nee na al-hirsu ala al-wilaaya xër amul bulu bi ak foqaleeku bënn la ci jiite waaw huwa sababu mooy li sababal iqtitaali li causé lu ay rayante ay iqtitaali naas alayha bi nga gis nit ñi di rayante ngir jiite dara waaw ku nekk bëgg a jiite tax na pare nañ ngir décimer ay bakkan ay bakkan rot ngir ñoom ñu falu waaw entre temps bu dee ñi ginay waye di ñoom Europe la ñuy ne ba États-Unis ñu leen di jox ay demes ñuy lire affaires yi affaires yi ci ay ay ay ay Facebook ak YouTube ak journaux yeeg yooyu ak dépêche yi leen sa ñett de réew ma di leen wax ñoom ñu toog fii ak seen njaboot bi ci baddaxal madda gars yi di dee ngir ñoom ñu toog fee wal iyaazu billah waaw repatrier seen njaboot yépp ci dëkk suur yi bàyyi gaa di ko xeexal waaw mu toog gaa yi rayante ngir moom mu dëju fi mu dëju waaw hatta sufikati dima gaa yi di rayante lu ko waral ndax ku nekk xër nga ci jiite ñu daal di tuur deret wastu bihatil amwal ñu daal di daganal alalu ñenn ñi ñenn ñi ndax ku ci nekk daganal nga alalu keneen ki ndax da ngay fexe daal di koy tuumaal loo xam ne day wane ne ci diine wala boo waxul diine it mooy jël alalam ah, daal di nay dagan jaare ko ci bu dee ki yor nguur gi ay jugement yoo xam ne ay juge yu dëgg yoo xam ne ay magistrat yoo xam ne moo leen fii teg nga xam ne moom bu nee wii ñu ne wii bu nee noo ñu ne noo bu nee wii noo ñu ne wii noo bu nee noo wii ñu ne noo wii nga xam ne ay benn yoo xam ne ñoom la fiy teg ñu ko juger ses opposants mooy de li mu bëgg daal moom la ñuy defal waaw ñu daal di confisquer seen alal yi ci lan doon leen ay amende yoo xam ne ay millions lañ leen di laaj. waaw confisquer seen kër yi ndax nee nañ pour prendre gage mu nekk loo xam ne garantie lay doon sinon waa ji tem du joxe nangam ak nangam ñu daal di daganal alalu nit ñi wal furuj ak li nga xam ne mooy pëj yi waaw nga géej gi ñeen ñi moom bu dee ci wàllu diina takfir ñeneen yi def leen ay yéefér man leen di rey man leen di def lu nekk jàpp leen ba pare xareek ñoom ba pare jàpp seen jigéen ña naan ñoom léegi comme que ay yéefér la ñu dagan nañu ñu daal di leen jabaroo ak yooyee def leen ay jàmm loolu lépp lan moo ko ndi yaa imam al muhallab ne mooy alxirsu ala alwilaaya xër ci nekk koo xamante ne nii da ngay jiite waaw xër ci la ngay jiite waaw mu ne te looloo waral wa azuma al fasaad waaw yàqute gi daal di màgg rëy fil ard ci suuf di daalika ndax loolee xeex yu bari yoo gis xëccoo nguur la ak xëccoo ay poste moo indi li nga xamante ni mooy rayante yi nga xam ne ñoo am foofee loo loo moo indi foofee waaw mu ne nag woo wajhun nadami rëccu gi nga xamante ne nii mooy am moom la waa jiy rëccu te yonent bay saa saam ne wa satakunu nadama dina nekk rëccu te rëccu googu wax nañ la fii lay tàmbalee comme niñ ko gisa woon mooy kan yuqtal waajoo jiyee di këccoo nguur mën nañ koo faat waaw kenn ci ñoom mën nañ koo faat <laughs> ñaata ñaata exemple lañ ci am <laughs> aw yoxsal wala ñu daal di koy exilé dëkk bi aw yamuuta wala sax mu dee dee boo xam ne du kenn ko rey ba muy dee nag mu xam fa yandamu ala duxuli fiiha mu rëccu xoolal lu baax li mu waroon a def yeneen i projet leneen lu mu waroon a fu mu waroon a briller yoo xamante ne xeexam bii mu nekk nekkoon ci wàll ut nguur waaye yor jiite loolu tax na yu bari réaliser wu ko ci dundam mu nekk fay rëccu te la la taxoon mu ci doon dugg waaw li yu yutalab dees na ko laaj bi tabi'at bu dee ku jotoon a jiital nañ ko laaj ah la nga jiite woon lu nekk yaram bi dina la ko yu xaasabul mar'u nit ki tam si dañ koy xisaab ci li nga xamante ne nii moom la jaaroon moom la fi nee woon alal naqiir yow bu dee ne lu toll ni tàndarma boo xamante ne nii yow sa da ko koo xar euh, euh, wëñ gu tuuti googu lu sew loolu lu toll moom boo ko defee wa man ya'mal mis fa man ya'mal misqaala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqaala dharratin sharran yara ku def lu gënal suufi pepp suuf lu baax diñ ko gis waaye safaan bi lu ñaaw diñ ko gis lan ngay xalaat ci koo xam ne ay ji dafa jiite woon ay ay ay arwaax ay ay ay ay bakkani doomi aadama di dogal ci ñoom di wax di di di jël ay décision ci ñoom di mate ñi di rey ñi di tëjlu ñii ba ñu faatu waaye di eh, eh, eh, takkali diw nit ak ay doomam takkali nit ak ay soxnaam takkali soxna ay borom këram taqali ay fan yi loolu lépp nga def ko toog loolu nag dinañ la ko laaj ëllëg waaw allatir takabaha bu dee ne deewul fii ci àddina bi gars yi dinañ la ko laaj bu dee dëkk bu jaar yoon la waaw trahison dal di koy jàpp yóbbu ko ci di ko juger waaye buñ ko ko laajul fii it boroom bi des nag dina ko laaj te waqad faatahu te lam bëggoon maa xarasa alayhi bi mufaaraqati lam bëggoon xëroon ci lool muy njiit bi nga xam ne ci lañ ko destitué wala ci la deewee wala ñu exilé ko wala mu dee wala gaay kuudetaa d'état ko rendi ko rey ko wala dóor ko ay bal mu faatu bu boobaa dina ko rëcc la mu xam ne moom la doon xër mu ngi nii di ràqale ko moom Allahu akbar waaw moo tax mu ne qaala wa yustasna min zalika man ta'ayyana alayhi ka annahu ka an yamuuta alwaali wala yujadu ma'ahu man yaqumu bi amri ghayrihi mu ne yii nag ñu wax mii yëpp loolu yii yëpp wax nañ ko waaw day day day résumé rek ki ñu waxoon mooy ki nga xam ne dafa ràññeeku ci moom te moom la Imaam An-Nawawi tudde woon deux buntu avant waaw ki ràññeeku ci moom kooku moom bokkul ci ki nga xam ne dañ naan walla waa ji da koo laaj da koo xër dafa nangam déedéet comme mu ne par exemple ki nga xamante ne prince héritier la waaw mooy buur bee fi nekk moom mooy magu buur bi te ñoon lay demee bu buur bi faatoo benn rakkam la ñuy jël wala bu fi rakkam nekkul ñu jël ci doom yi léegi moom buur bi gaañu moom mosas fi bu boobaa kooku noonu euh, dafay nekk waaw waaw kooku day nekk foofu te ko kenn du na ko yow ah yow mii waaw <laughs> waaw ida wa ida lam yadxul fi zalika ah, yaxsulul fasaad wat ci nga xam ne xam na ne bu ko deful moom lañ doon wax sànq yàgg koo wax que ne bu duggul ci laaj nguur gi wala yooyu lii xew mooy ak yàqute bi dayaa al ahwaal ndax gaa dañuy sànq mbiru nit ñi ah. parce que kaymaa yi borom borom yi nga xam ne ñooy gisit yi euh, daas nañ seeni bañ taxaw di xaar <laughs> waaw allahu akbar waaw mu ngi noonee moo tax xër gi lañ tere moo taxoon moo tax yu si euh, Abu Hurayra ba ku sàkku alqadaa ba pare daal di koy doxal jub kooku moom dina am àjjana képp nag ku sàkku euh, ñu jox ko ko mu dal di dëng kooku safara la kon affaire bi yépp a ngoo akbar allahu akbar waaw allah waaw moo tax te te imam bi en fait le fait que mu war a charger nit ñi ñu war a liggéey yenn yi loolu farata la parce que il faut man laa yor réew moo xam ne man maay xalifa bi moo jiite mooy président alors que réew mi amul justice il faut la nomination des juges est-ce que est-ce que moom ci boppam moo leen di nommer parce que problème bi am ci suñu <laughs> réew yi <laughs> temps yi <laughs> nguur gu bees gi ñu ngi ciy def ay atelier ak yooyu waaw <laughs> waaw ñi seen xam-xam màcc ci loolu ñu ngi ciy waxtaan waaw di xool nan la ñuy def ba justice Sénégal mu bañatee nekk justice boo xam ne day nekk sous la mainmise de la politique waaw wala du politique mu bañ a nekk ci suufu ki nga xam ne moom homme politique bi homme politique bi nekk président yor justice bi di ci def lu ko neex waaw jël lépp centré ko ministère ministère de la justice nga xam ne président bi mooy jëm ko lépp ndax ministère bi nekkul lu dul lantinooru président bi léegi magistrat yi war a nekk lantinooru ministère ministre de ministre de la justice loolu problème la te problème mu justice yi am ca réew ma yépp ci loolu lu jóge waaw loolu ñi seen xam-xam màcc ci loolu ñu ngi ciy liggéey jamono yii <laughs> ñu ngi ciy liggéey jamono yi di ci waxtaan <laughs> yàlla na borom bi sotti loo xamante ne day jub waaw ndax la imal imam Ibnul Qayyim sëriñ imam Ibnul Qayyim waxoon moo ci am waaw mbir mi daal lenn la bépp régime bépp dox boo xamante ne njiit yoo xamante ne nii dañoo doxal adlu muy maadute régime boobu day yàgg même bu dee ne ay yéeféer lañu waaye bépp régime bépp dox boo xamante ne nii doxaluñu maadute ñooñee du yàgg même bu dee ay jullit fa nekk aw kamaa xaal waaw loolu la moo tax boo seetloo ma euh, yàgg la wax ne gis nga euh, États-Unis les États-Unis d'Amérique yàgg na ba léegi daanoogul waaw alors que ñun ñaata euh, ñuy waddaka waddaat ñuy waddaka waddaat lu tax parce que doxaluñu justice waaw doxaluñ dara doxaluñ dara doxaluñ fu dara di font rek waaw di font kes waaw waaw ku ñëw ñu balaye la keneen ñëw balaye la ay coup d'état sur coup d'état di rayante di dem rek parce que kenn doxalu ci justice da ngay da ngay da ngay tooñ ay nit bañ frustré waaw buñ ñëwee balaye la ñëw ñoom itam fay yor esprit de vengeance fay waaw ñoom itam ñeneen ñi def leen noonu wal iyaazu billah kon affaire bi mooy falaate ci jiit yenn poste yi mu jox ko farata la parce que mënu koo yoral boppam waaw loolu mënu la ñàkk il faut mu am ñoo xamante ne ñoom la koy waaw bu boobaa nag ñañu koy jox di ko tànn léegi nag mu def côté boobu waxoon nañ leen mooy <laughs> wuju bu war topp ñu jiite léegi yow buñ la na ngay fal yow yaay seet <laughs> ah léegi man ma nangu ko nekk juge ñu proposer sama tour devant mes pairs que man nii lañ gis ne daal man naa ko yor est que bu boobaa man je suis obligé ma nekk ko comme li am <laughs> Ibn Umar def radiyallahu anhu bi ko Seydina Ali da bëggee la gouverneur <laughs> mu daw mu ne déedéet <laughs> mu ñaan ko njekk ba sonn kiiwul mu daw dem Makka loolu dañ naan bu dee ne yow kesee fi nekk amul ñeneen ñu ko mën a def bu boobaa day ràññee ci yow day bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñu jiite loolu daa ràññee mais bu dee am na ñeneen fardu kifaaya la waaw bu ko ko ñenn ci taxawee wàcc na ñeneen boo gisee ne man de gars yi am nañ ci man yaakaar waaye man xam naa sama bopp te wala même bu dee mën naa ko am na circonstance yu ma gis yoo xam ne dina tax du ma mën a exercer ni mu ware loolu li gën mooy nga retiré wu nga bañ cee dugg nga joxe ngànt eh, ne man nag wax dëgg yàlla duma ko man ngeen seet keneen comme que ñi ko fi man bari nañ ñu taam lam bi ñeneen waaw bu la laajee kan nga may xalaatal nga def li yonent xafa suda waxoon yonent bi alayhi salaam daal di koy junju kenn ne ko diw yaakaar naa ne bu dee moom insha allahu taala loolu de la ñu am yaakaar ci moom waaye nag du ñu setal kenn fa borom ba que moom dina ko man waaw kay yow moom ah, def nga li nga xam ne moo la wax kon nag ci kaw noonu ci lal imaam an-Nawawi rahimahullahu taala daal di tëje li nga xam ne mooy bunt bi mu tëjaale kon kitaabul muqaddimaat ci ñu ko tuddee noonu nga xam ne am na solo lool waaw am na solo lool yal na ci borom bi def barke te wajazallahu taala anna al imam an-Nawawi waaye falal ñi nga xamante ne ñooy euh, euh, boroom xam-xamu xeet bi xeet yonent bi alayhi salaatu salaam ñi nga xam ne ñoo tax ba njàngaleem yonent bi alayhi salaatu salaam ñii di muhaddisuuna yi al jahaabira tax ñu man cee jote ba man cee am nii nii yëpp. ak ñi nga xamante ne comme ñoom al imaam al xaafiz an-Nawawi ñoom imaam al xaafiz Hajar ñoom al imaam lu leen jiitoon al Maaziri ñoom al imaam al Ibn Battal ñoom al imaam ñi nga xamante ne mooy al imaam al Qaadi Iyaad ñoom al imaam al Qurtubi Abul Abbaas yi waaye tamit al imaam al Qurtubi borom tafsir bi borom xam-xamul islam bi yépp daal d'une manière générale yal nañu leen borom bi fayal xayra ma jaza ulama ummatin an ummatihim wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in am na nag luñ fàtte woon mooy eh, <laughs> buntu bi chapitre bi ñu ngi ko jeexal ko yawmu sabti muy bésub samedi voilà bésub <laughs> loolu lañ koo fàtte woon <laughs> yaa may yow doo mat liwaat yi dara da ngay toore am nay nelaw ma looy liggéey ah le neuf Dhul Hijja voilà am na nag ñoo xam ne le dix lañ jàpp dul xijja euh, dul qaada dul qaada wala dul qaada boo ci wax baax na ma dul ñëwagul parce que doon le neuf mooy tay le jour Arafat <laughs> déedéet <laughs> say looy ree aado <laughs> ah, loolu nag damaa juum képp ah le neuf dul qaada voilà mille quarante cinq toom nekk xam ne mooy le dix mai li nga xam ne mooy deux mille vingt-quatre